lamma kaana yawmu Xaybar aqbala nafarun min asxaabi nnabiy sallallahu alayhi wa sallam faqaalu fulaanun shahiidun wa fulaanun shahiid hattaa marruu calaa rajulin faqaaluu fulaanun shahiid faqaala nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam kallaa inni ra'aytuhu fi nnaari fi burdatin ghallahaa aw abaa'ahaa rawaahu muslim rahimahullahu taala kon inshaa allahu taala ñu ñëwaat ci fi ñu yemoon ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin muy buntub xaraamal li nga xam ne mooy tooñ te delloo tooñaange yi ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis deux cent quinze ñaar téeméer fukk ak juróom xadis Seydina Adi ibn Amira radiyallahu ta'ala anhu bim ne dégg naa Yonent mi alayhi salaatu di wax naan man ista'malnaahu minkum ala amal képp koo xam ne euh, embauché nañ la jox nañ la ab liggéey wala mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadiis numéro deux cent seize ñaar téeméer ak fukk ak juróom benn mu ne wa an Umar ibn al-Khattab bi mu ngi koy jële ci amirul mu'minin saani xulafaa ar-rashidin al-mahdiyyin sayyidina wa mawlana Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Rabah ibn Rayah ah ah voilà ibn Abdillah ibn Qurt al-Adawi Abu Hafs ah, radiyallahu ta'ala anhu al-Faruq eh, amirul mu'minin annahu qaala mu ne nee na lamma kaana ba nga xam ne la nekk yawmu xaybara bisub xaybar ah mu ne yawmu xaybar bisub xaybar dinañ ci ñëwaat insha allahu taala aqbala dëgmal na keroog ca ba xare ba kiiwee nafarun benn mbooloo min ashaabi nabi ci saxaaba yonent bi de sallallahu alayhi wa fa qaalu mooy ci ñi faatu fa qaalu ñuy romb bu ñu rombee kenn ne fulaan ay way diw daay dañ koy ñeen ak waaw dañ diw mi tëdd fii nday sànn deke tey shahid nekk nekk na shahid martyr la waaw wa fulaanun diwit romb keneen te diit moom itam shahid moom itam martyr la hatta marru noonu lañ doon def di romb ñi faatu di wax ku ñu romb rek a hani an waay lahu bi shahada comme ci mehen ah ah waay waay diw waay nekk na shahid waay hatta marru ba nañuy rombe ala rajulin ci benn góor fa qaalu ñu ne fulaanun <laughs> ah la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne fa qaala an-nabiyyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ñu njëkk a wax yépp waxul dara waaw waaye li ñu tuddee kii ne diw mii moom shahid la yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag daal di intervenir kallaa mu ne mu ne kallaa mukk shahid mukk kii kay di shahid inni ndax man yonent bi alayhi salaatu wassalaam ra'aytu gis naa waa ji ngeen di wax naan shahid la fi naari ci biir safara wal iyaazu billah bon bon walla iyaadu billah kon mu ne kon lii la de léegi mu ne fii burdatin waaw lu ko waral mu ne fii burdatin ci benn manteau xallahaa boo xam ne moom la jël ci màng mi ci butin de guerre bi am fii Xaybar laata ñu koy séddale aw abaa wala benn tunique mooy benn benn kii rek manteau voilà boo xam ne moom la jël ah loolu moo ko ci fekk moo tax euh, ñu faye ko loolee mu nekk fi nga xam ne mooy sawara wu ma gis ko sawara wal iyaadu billah mu ne xadiis bi mu ne rawaahu soloo na ko muslimun muy al imaamu muslim ibnul hajjaaj hmm? al qushayriyu an naysaburiyu abu abu abul husayn rahmatullahi alayhi léegi kon nag bi nga xamante ne nii lii mooy xadis bi léegi est-ce que al Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn rahmatullahi alayhi est-ce moom kefe moo ko solo dañu naan la xadis bi sëriñam solo na ko dal imaam Ahmad ibn Muhammad ak taalibe moom imaam Muslim solo na ko dal imaam at-Tirmidhi na imaam at-Tirmidhi jëlee na ci imaam Muslim ibn al-Hajjaj eh, ñoom ñoom ñii ñoo ko solo. naka noonu it al imaam ad-Daarimi sëriñ beneen sëriñ imaamu Muslim moom itam daal dina koy solo kon xadis baa ngi nii xadis bi eh, niroo naa xadis bi nga xam ne eh, eh, wa non balaa ñuy dugg ci loolu mooy nañ wax la ko al imaamu <laughs> Muslim rahimahullahu taala daal di indi kon al imaamu Muslim rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci eh, fi nga xam ne mooy kitaabul iman baabu tahrimul ghulul buntu ngëm yàlla eh, kii téereb ngëm yàlla bunt bi lenn ci surah yi def xaraamal gi ñu xaraamal jël ci alal ci ci butin de guerre bi laata ñu koy séddale loolu mooy ghulul mooy wor la voilà say ànd ak say mbokk ngeen dem xare ji ñenn ñi faat nañ leen ñenn ñi am nañ ay blessure amoo dara looy def ba leen borom bi mayee ngañaay nga jël lenn dérobé waaw mooy li ñu naan dérobé ixtalla mu daal di jël benn mbir ci li nga xamante ne nii moom la ñépp bokk dëbb ko ngir boppam waaw loolu waraate gu rëy goo gële waaw loolu ci bunt boobu mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb mu nekk ñu nettali mooy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad ah, al-Baghdadi ah, mooy an-Nasa'i mooy Abu Khaythama Abu Khaythama an-Nasa'i mooy Zuhayr ibn Harb rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana nettali nañu Hashim ibn al-Qasim mu ne ki ñu nettali mooy Hashim ibn al-Qasim ibn Muslim ibn Miqsam Abu an-Nadr rahmatullahi alayhi al-Baghdadi rahmatullahi alayhi qaala haddathana Ikrima ibn Ammar mu ne ki ñu nettali mooy Ikrima ibn Ammar bi Ikrima ibn Ammar ibn Uqba ibn Habib ibn Shihab abu ammaar alxanafiyu alyamaamiyu albasariyu al-asl rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii nettali na simaakun alxanafiyu abu zumayl mu nekk ñu ne ii nettali ma abu simaak alxanafiyu abu zumayl muy simaak ibn alwaliid alxanafi waxoon naa la ba ñuy gis waa ba ñu koy gis ci siira bi waxoon naa bu leen jàpp alxanafi rek ngeen jàpp ne mooy ci ngiru imaam abu xaniifa ah bukku <laughs> ah kii moo jiitu sax Abu Hanifa moo jiitu sax al imaam Abu Hanifa kon nan lañ mën a waxe ci ngiram la bokk Abu Zumayl mi <laughs> Simaak ibn al al-Hanafi <laughs> taalibe la woon ci imaam Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kon kooku <laughs> kooku xam nga ne kooku moom eh, manuñ doone saay même bu leen Kuufa la dëkkoon al-Hanafi al-Yamami al-Kufi waaye loolu imaam Abu Hanifa eh, kii moo ko jiitu qaala mu ne haddathani moom Abu Zumayl haddathani nettali na ma Abdullah ibn Abbas mi Abdullah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala haddathani Umar ibn al-Khattab sayyidina Abdullah ibn Abbas mu ne haddathani nettali na ma Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar di doomi al-Khattab eh, radiyallahu ta'ala eh, anhu wa ardaahu annahu qaala kon nga gis ne riwaayatu saxaabi yi naan saxaabi yi mooy xadiis bi ab saxaaba moo ko jëlee ci ab saxaaba mbokku taalibe saxaabaam radiyallahu taala anhu mu ne annahu qaala lamma kaana yawmu xaybar aqbala nafarun min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalu fulaanun shahiid fulaanun shahiid hattaa marru alaa rajul fa qaalu fulaanun shahiid fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam kallaa innii ra'aytuhu fin naari fii burdatin ghallahaa aw abaa thumma qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu imaamu Nawawi indiw ko ah li ci tegu nii mu ne yonente bi saa saam ginnaaw gi da cee teg ne yabna al-Xattaab idhab fa naadi fi nnaas annahu laa yadxulu al-jannata illa al-mu'minuun qaala fa xarajtu fa naadaytu alaa innahu laa yadxulu al-jannata illa al-mu'minuun allah <laughs> mooy biñ gisee liñ gis jarul ñuy jaaraat ci baat yiñ jot a gis hadith bi bii nga xam ne ci la ko yonente bi alayhi salaatu salaam wax ba pare Seydina Omar dee na summa qaala rasulullah ginnaaw gi ndawal yàlla li sallallahu alayhi ne ma yabna al-Xattaab woo ma ne ma yabna al loolu dañ ciy gise ne woowi nit baayam saa nga jaar ci turam loolu lu dagan la lu ma ne ne la waaw au lieu mu ne nga ñëw naan ma ne ma woo naan ma yaa naan ma yaa Muhammad al-Faadil ah. <laughs> boo neexee nga ne ma yab yab Eh? Eh? Eh? yabna <laughs> Muhammad al-Mukhtar yabna Muhammad Muhammad al-Mukhtar bu la neexee nga wax lool <laughs> ah <laughs> bu dee xamoon nga saa bàyyi sax ah, Cheikh Muhammad al-Mukhtar waaw rahimahullahu bu la neexee nga wax loolu waaw lii nga naan ma yaa fàlluk yooyu yëpp bu la neexee nga ne waaw ay nag wolof fi ñoom ne la yaa doomu Muxtaar ngoogu walla waaw kon yab na yab na mu ne ko yab na alxataab yow doomu alxataab idhab waaw dañ ci xamee nit même bu dee ne baayam du jullit ñu koy dàkkantale bu dee nekkul ak ŋàññi ci moom loolu dara newu ci mooy boo koy au lieu nga ne ko kii nga ne ko doomu diw même bu dee ne baayam yéeféer la ndax Seydina Omar sikk newul ne baayam alxataab moom halaka fii jahiliya moom dafa faatu ci jahiliya laata l'islam waaw moom moom bokkul woon ci daayiratul islam waaye yonent may sa sam di ko askane la ko baayam waaw te dañ ciy xame ne mooy mariage yi nga xam ne dañoo amoon ci avant l'islam di ñëw mënuñu ñëw rek naan non sawaay comme que daal ne wuñoon ay jullit ku fi ne kii di woy baayam it dara leeruñu ci kon kenn du leen askanale seen baay quoi ate yi fii mu ne moos kenn du leen askane la naan Nicolas ibnu ibnu Batris ah ibnu ibnu Batrisia wala ibnu ah, moo xam yaayam tudd Batrisia muy Patricia wala ba yaayam baayam tudd Patrick danaan kenn du ko askanele parce que danaa ñu wóoru ndax gaa yi mo gaa yi ju ragaluñu yàlla ku ne mën na faa jaar déedéet dañ naan non non loolu du ci dara déedéet mooy yooyu noonu ñi ah l'islam dafa ñëw euh, saxaaba yu bari seen ba ñuy juddu juddoo woon ci l'islam te dañ leen doon askanal seen bàyyi te yonent bari saa saa waxul seen ne ah non non parce que wóorul ak wala façon mariage dafa amoon xam nañ leen kon nag ça veut dire que te yooyu am na yu ci baaxul woon ak nangam ak nangam déedéet waaw nangam ak nangam kon mu ne ko ibn al-Khattab yow ibn al-Khattab izhab jógal waaw dañ ci xamee ne tamit mooy nit noo man di toll waroo nekk koo xam ne da ngaa jomb ñu lay joxi ordre di la digal naan la defal <laughs> waaw yeneen tubaab saa moom mooy sangu ñëpp waaw waaye loolu dañuy jàngal ne même bu dul moom sax keneen waaw yow jox digal koo xam ne du mu màgg-màgg ne la defal lii bu dee ne si kilifa la mooy nga defa ah, amul nga naan waaye yow kii daf maa yaf lan moo tax mu may kii ñëpp nekk fi ah toog. jàpp lees mu ñëw man kese la naan jógal euh, génn ci mbalit mi jógal euh, takk sareet bi waaye jógal waajal añ bi waaye tamay góor en plus ah da ngay koy kii da ngay waaru quoi yow loolu waroo see waa lu ciy waaru nooy nit waroo foñu nekk koo xam ne da ngay lu luñ lal wax nga naan lu tax man dana ko idhab jógal waaw te dañ xam ne mooy liggéeyal li nga xamante ne mooy axraar yi loolu du jaamu du dara mooy liggéey mooy loolu mooy yoon digle bi nga xam ne moom la ñuy digal euh, moom la ñuy liggéeyal euh, kilifa yi loolu dum njaam ak tamit nekk fi naan waaye lu tax sax déedéet surtout lii nga xam ne euh, mission la ci mission yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko izhab mu ne ko demal mu ne ko demal ah izhab demal yow ya na al-Khattab fanaadi fi wooteel ci biir nit ñi ne annahu ko ne dëgg-dëgg de laa yadxulul jannata du dugg aljana illa al mu'minun lu way ngëm yàlla yi waaw loolu la ku yàlla manoo tra manoo dugg aljana loolu c'est impossible waaw loolu laa la wax caaxaanukat yu mag yi léegi nag ñu bëgg euh, euh, parce que daal politique euh, politiquement correct hein tax ñu naan wala wala kenn waratul wax ay affaire u àjjana ki ay affaire u sawaraak non non léegi daal moom c'est une religion mondiale affaire bi daal c'est de l'humanisme waxu ngeen dëgg laa wax waaw waaw naan bon xam nga chrétiens yi nekk fi naan ñoom ay sawar lañ jëm lool lool c'est c'est trop dur c'est ringard wala iyaazu billah bu dee yow da nga ne c'est te xam nga ne alquran a wax loolu yonent bay saa saa wax loolu nga xam ko wax loolu yow moom yéefir nga non yéefir nga ci saase moom amul sax kaa ñu dem te ñëw yow moom xaw ma kande mais daayiratul islam moom bokkatoo ci waaw da ngay tuubi waat tey duggaat mais yow moom yéeféer nga ci saase moom waaw yéeféer nga waaw bépp àtte nag buy dal ci loosu yéeféer buy buy dal ci bu loo leesu loosu yéeféer yow moom wàcc na sa kaw waaw waaw yow Seydina Isa déggal li boroom bi wax bi mu naan laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam wa qaala almasihu ya bani israil a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar waaw ah, yow mi ngay wax yi ngay wax naan chrétiens yi moom ñoom ci ñuy askanala seen bopp ñu boppam Seydina Isa ibn Maryam alayhim assalatu wassalam suñu boroom li ñu nettali mbiram ci suratu Maa'ida bi mu naan laqad kafara ñoom ñu naan au oh, nom du Père du Fils et du Saint-Esprit wal iyaazu billah naan inna allaha salisu salasa ah borom bi ne moom mooy ñetti kenn ci ñetteelu ñetteel bi mooy ñett la ci ñett yi waaw ndax dañ naan Seyna eh, borom bi Seyna Isa ak yaayam wal iyaazu billah seen trinité googu nga xam ne ci kàccooru romain yu yàgg yi lañ ko jële daal di koy njàmbaas dugal façon ngëm-ngëm googu ci fi nga xamante ne mooy euh, christianisme ah papauté yi ñooñu nga xam ne waa Rome Rome bu yàgg da loolu loolu lañ gëmoon waaw moom lañ jël rek daal di koy njàmbaas comme quoi gravité bi nekk jël diine gi jël yen seen tradition cuub ko seen tradition bu baaxul cuube ko diine boole ko ci programme diine ba ku nekk ñi judd ñépp ginnaaw gi dañuy foog ni lii moo diine ji ànd yonent ba saa saama ko fi indi te xaaju ko fi indi suñuy bakkan képp la ak ñi nga xamante ne nii suñuy baay yi nga xam ne abauna dallun suñu baay yi <laughs> mu yéene yi nga xam ne ñoo yéeféer yi ko def mën nañ leen ne wax leen yéen yéeféer yi ne mooy suñu baay yu sànk yi ñoom ñoo ko fi def waaw waaw léegi ngay caaxaan naan ngay caaxaan lan <laughs> mu ne yonent ba kii Seydina Isa ne suñu borom dane laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam laqad dëgg dëgg dëgg kafara weddina alladina ñi nga xam ne qaalu dañu ne inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala de huwa almasihu ibnu maryama mooy Seydina almasih ku barkeel koo kale ibnu maryama di doomu ndaw sañu naan maryam alayhim assalatu wassalam waaw ke képp ku ne moom doomu yàlla la wala mooy yàlla ci boppam yow moom yéefér nga kanta waxuñu doom comme ni nga xam ne nit ñi dañuy am doom sëy am doom waaye yow ñépp xam ne masu ngeen wax loolu kay waaye yow loolu kay loolu ñépp ko xam bu leen ñu fontoo laa wax rien wax bi kese lañ lay wax nga waaw naan affaire bi c'est kii c'est spirituel ak lu mel ma ne loolu ci boppam la alxuraan di tere nga la <laughs> waaye <laughs> voilà <laughs> mu ne nag wax qaala almasihu déggal almasih li mu wax ibnu Maryam eh, eh, almasihu muy Seydina Isa le Messie lan la wax yaa bani Israël ba bëggal borom bi yónnee ci ñoom da leen yaa bani Israël ndax moom beneen problème bu am yow nga bëgg fee gëmloo na lépp nekk ci lu baax mooy moom ci waa banu Israël lañ koy noonu Seydina Isa alayhi salaam yoruloon planetaire yoru yoruloon religion boo xam ne eh, daa daj àddina bi déedéet. borom bi gis nga ni mu yónnee yonent bu nekk yi ko jiitu woon ci ay ñoñam waaw inna arsalna nuuhan ila qawme gis nga ñoo yónni seydina nuux ci ay ñoñam naka noonu la seydina muusa seydina ibrahim seydina ibrahim seydina muusa sey ñépp ñu ñëw ila qawme seydina shuayb seydina lut ñépp ila qawme seydina isa yi ila qawme mais qawmam ñooñam <laughs> ah mooy waa banu israil ndax yaayam fa la jóge même bu dee amul bàyyi ci ñoom amul bàyyi sax du tout ñoom ak ci ñeneen a ci yam waaw mu ne moom almasih nee na yaa bani israil yéen waa bani israil ubudullaha jaamu leen yàlla te wéetal ko moom dong rabbi di sama borom wa rabbakum de seen borom waaw mooy sama borom la leen njëkk a wax gaay na ko yow doomu yàlla nga wal iyaadu billah wa rabbakum di seen borom innahu yëg leen nag kene man yushrik billahi képp ku bokkaale yàlla faqad dëgg dëgg borom bi da xarama allahu alayhi aljanna yàlla ni moom aljana xarama alayhi euh, faqad xarama allahu moom aljana xaraamal na yaramu kooku ajjana xaw kuy kuy ñuy gis fos yaram ajjana mais kii moom du ci bokk bokkaale ba deewaale bokkaale yow moom xaw ma moo tax ma la loolu boo gisee ñu yàgg di wax naan woowal waliyu bu la neex woowal convoquer yonent yépp nga boole leen wala yu yépp nga boole leen kii mënuñu koo repêcher kii moom mooy ki nga xam ne c'est trop tard c'est c'est mooy bu deewee nii jeex na du yonent du malaaka bu jege du kenn moo man ci waajee dara lu dul ne safara lay dee lay dugg te fa lay sax te kenn du ko fa génne waaw waaw Seydina Isa loolu wax gaay ku fi bokkaale yàlla xamal ne faqad xarama allahu alayhi aljanna yàlla ci boppam mii sama borom bi seen borom moo xaraamal yaramu kooku muy dugg aljana wa ma waahun naar te delluwaayam dëkkuwaayam comme que foofu moom ñaari kër faam fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir waaw li alquran wax benn mbooloo mi daal aljana la jëm beneen mbooloo mi safara la jëm bay lakk te du fay kon nag waa ji bu ko borom bi xaraamalee aljana wa ma waahun naar te dëkkuwaayam mooy safara wa ma lil zaalimiina min ansaar te gis nga nag tooñkat yi amuñu benn koo xam ne moo leen di dimbali ëllëg bu boobaa loolu la yonent bu nekk day xam ne kii manuma ci moom dara du ñu nekk sax di leen di leen ram ah non gis nga shafaatul kubra bu mag gi al uzma bi ñu gisoon loolu c'était pour yàlla te àtte jaam yi mais kanta àtte ramm koo xam ne mu nga biir safara ñu génne ko dugal ko àjjana wala koo xam ne dugg na àjjana mais ñu yëkkati ay dara jaam wala koo xamante ne nii naroon na jaar ci xisaab bu metti ñu romb ko ba tax moom du jaar ci loolu ak façon ramm yi gisoon loolu yonent yu saa saam du ñu ko defal waaju mel nii ndax loolu dafa impossible manu la nekk du yonentu du nit ku baax du du malaaka alayhimu salaatu wassalaam waaw moo tax yonent yàlla yu saa saam ne waxal Seydina Omar kum waxal ah il xëpp na ko demal nga wax fanaadi fi naas nga wooti ci biir nit ñi waxal te kaw kene annahu la yadxulul jannata waaw ke du dugg aljana lu dul way ngëm yàlla yi lool moo tax ma ne la gis nga boo soppee nit boo soppee nit boo xam ne du jullit yow mu defal la lu baax gis nga li gën loo ko mën a ñaanal sa digganteeg sa boroom boo amee ñaan goo xam ne jàpp nga ne mustajaaba ah borom bi de ci mbaa xam ne am naa yaakaar lool sama ñaan jii de borom bi tabaaraka wa daal di ma koy nangul xam nga nooy defar ñaanalal sa mbokk moo mbokk nit moo mële di yéefar borom bi def ci xolam leerul islam ta ko ci waaw wallahi yow ñaanaloo ko lu gën loolu lépp loo ko ñaanal lu dul loolu ñeew ma baaxul de waaye yow taaratee la coche xaw ma lan la ko gaay wax ay la coche lu coche seet leen ma loolu yow féminin la wala masculin la <laughs> <laughs> la koos ah kon taarate la koos jazakallahu xayran sayidina <laughs> moom xam nga de ay français yi njallaxaat laay dóor ci côté bi man <laughs> yépp man <laughs> surveillé wu ma ko mais daal dinaa leen ngeen vérifier ko waaw la koos kon taarate la wax naa lu jub tey waaye ma allah waaw kon mooy loolu la léegi Seydina Omar radiyallahu anhu nee na ah fa xarajtu ba ma ko yonent bi saa saa waxee ma génn ca saasa fa naa daytu ma yuuxu ca kaw wax ca kaw alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee na innahu dëgg dëgg laa yadxulul jannata dugg aljana illa al mu'minuun waaw ludul way ngëm yàlla yi waaw moo tax ñu ñuy jóge safara di leen dugal aljana mooy moo tax borom bi danaan demal nga xool ci biir àjjana képp koo xam ne defe na lu mel ni misqaala zarratin min iman lu toll ni atum wala lu ko gën a tuuti ci ngëm yàlla génneel leen ñooñu waaw bu ko defee ñooñu bañ set wecc génn aj aj safara mu des fa ña nga xam ne nag ñoom ñoom la alxuraan tëj foofule ne ñoom xaalidiina fiiha dañ fay sax parce que defuñ loo amul dara loo xam ne lu leen fay génne mooy façon yi ndax ay mushrikuuna la ñu woon wala iyaazu billah kon gis nga lii nii al imaamu Nawawi côté bi indiwu ko léegi nag kon ci gàttal lii mooy xadis bi ñu ñëw nag ci njàngat yi tuuti rek gisoon nañ ko xadis bi boo seetloo day niroo xadis deux cent douze bi waaw xadis deux cent douze bi nga ne ma deux cent douze ci fan man ci buntu bii ñu nekk mu ne woon wa anhu mooy Abdallah ibn Amr ibn al-Aas bi mu ne ne radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kaana ala ala saqali nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun yuqaalu lahu kirkirah fa maata fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa fi nnaar fa dahabuu yanzuruuna ilayhi fa wajaduu abaa'atan qad ghallahaa rawaahu al-Buxaari xadis boobu xadis boobu boo fàttale ko boo fàttale ko moo xadis bi waxoon nañ la ko bañ koy wax sax ñu naan am na xadis buy ñëw bu Seydina Omar moo bii wa niroo waaw mu ne woon mooy ne daa nekkoon ci eh, ñi doon ànd ak yonent bi alayhi salaam ci ñi nga xam ne moo leen moomoon naan di diisu yonent bi alayhi salaam mooy njaboot goo xam ne moom la amoon ay jaam ak yooyu rajulun benn góor goo xam ne yuqaalu lahu kirkira wala karkara kuñ naan kirkira wala karkara wala karkira ah fa maata mu faatu fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaam ne huwa fi naar kii safara la jëm fa dahabu yanzuruna ñu dem di xool ilayhi fa wajadu ñu fekk abaatan qad xal qad xallaha ñu fekk benn abaa benn tunique benn manteau boo xam ne waa ji daf koo faboon daf koo axada woon daf koo jëloon bi ñuy gis xadis boobu waxoon nañ la ne xadis bu mel nii am na mais ñaari xadis yi léegi laaj bi mooy mais mais yow nettali yi niroo naa keene yonent bi alayhi salaam ci toolu xare la mu faatu yonent bi alayhi salaam ne kii mu ngi safara ñu dem fekk ne daa jëloon benn tunique la jëloon kii Seydina Umar radiyallahu anhu dane bisu Xaybar la woon mais est-ce que euh, amaana mu nekk même chose comme daal imaamul xaafid ibnu Hajar al-Asqalaani rahimahullahu ta'ala bi muy shara ci saxiixu Fathul Baari kitaabul Maghaazi baabu ghazwati Xaybar ah xareb Xaybar foofu mu ngi fay leeral affaire bii nii eh, fekk eh, bon foofu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa nettali xadiis boo xam ne keroog Xaybar benn waay joo xamante ne moom itam noonu la deewe woon noonu la faatoo nga xam ne bu tuddoon Midaam jaam la boo xam ne ki ko joxoon mooy ahadu bani Dibaab kenn ci waa banu Dibaab mooy ci seen kilifa yi seen buur yi ñoom ñoo ko joxoon muy Farwa Farwa ko joxoon benn waay boo xam ne Farwa la tuddoon gisoon nañ ko ci eh, kii bi eh, nu mu tudd eh, ci siira bi muy Farwa man Rifaa maanaam Farwa Rifaa ibn Zayd voilà al-Juzaami moom moo ko joxoon muy Rifaa ibn Zayd bokk kenn ci waa banu Dibaab Eh, moom eh, eh, Dubayb ahadu banu Dubayb voilà moom moom moo ko moom moo ko mayoon yonent bi alayhi salaatu salaam muy Rifaa ibn Zayd léegi kooku moo mayoon yonent bi alayhi salaatu salaam ci waa imaam Seydina Abu Hurayra boobu Midam jaam boo xam ne Midam la tuddoon kooku moom la Seydina Abu Hurayra doon wax léegi imaam an-Nawawi ki imaam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala léegi nag mu ne euh, bi muy euh, sarah hadis boobu mu ne e, e, e, mu ne hadis bii nii waa ji nii mooy waa ji nga xam ne parce que moom boobu benn flèche perdue wala benn xeej perdue moom moo ko jam xamuñu fan la jóge waaw moom daal benn flèche da doon defar euh, tegu yonent bi alayhi salaam benn sahmun air mooy boo xamante ne xeej boo xam ne kenn xamul ku ko tiire ku ko lancé moo ko dal mu faatu nit ñi naan ay shahid la yonent bi alayhi salaam ne mukk ah wa walladi nafsi bi yadihi maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii sama loxo sama bakkan mu ngi ci ci euh, loxoom be inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min almaghanimi lam tusibha almaqaasimu la tashta'ilu alayhi naara yére ba jëloon mooy yére la boo xam ne bu diis mooy tunique rek da ngay gis ne tout le am na abaa abaa am nga euh, euh, nga abaa am nga la yooyu yëpp mooy manto rek waaw manto bu diis loolu lay tekki loolu lay tekki voilà mu ne léegi waaj yi nag yonent may saa saam ne maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom que ne gis nga manto bi mu jëloon keroog xaybar nga xam ne séddale géeguñu séddale guñu woon màng ma ah la tashta'ilu alayhi naara mooy lakk ci moom sawara tey loolu tax nag saydna al al imaam al xaafis ibn Hajar rahimahullahu taala léegi nag muy muy laaj bi ñu laaj muy lijjanti mais est-ce que est-ce que ñetti nettali gis nañ Abdallah ibn Umar saydna Umar ibn al-Khattab ak saydna Abu Hurayra mais lii ñuy nettali ni kenn gis nga ni mu niroo mais est-ce que du même personne hein est-ce que du même personne bi dañ naan la boobu al imaam al xaafis mu ne ah. mu ne ne waxu alqaadi Iyaad wa kalaamu Iyaad yush'iru bi anna qissatahu ma qissati Mid'am muttahida mu ne mooy Kirkira male fekk dafa ne kaana mu muy indi ne eh, ñëw na ci hadiis Seydina Abdullah ibn Amr kaana ala eh, mooy li ñu wax sànq rajulun mi nga xam ne moom lañ naan Kirkira wala Karkira wala Kar wala Kirkira waaw mu ne loolu wa ci waxu al imaam al qaadi Iyaad de moog waa ji nii hadiis Seydina Abu Hurayra bi di wax Xaybar dañ wax ko léegi mu ne waxu imaam al qaadi Iyaad de day yëgloo nit ñi mooy day tem nga sentir ci jële ci ne moom ni mu waxe dafa mel ni seen nettali yi benn benn même nit ki la mooy kooku mook midam mi midam mooy ci hadiis Seydina Abu Hurayra bi ah kene benn lañ mu ne nag walladi yadharu min iddati awjuh taghaayuruhuma mu ne waaye nag li li feeñ de man al-Hafiz ibn Hajar mooy li ma gis mooy te ba gis ko ni riwaay yi ni ñu wutee ak ci ñëw ci ay wàllu yu wute mooy taghaayuruhuma que ne ñoom ñoom dañoo dañoo wute voilà que ñoom dañoo wute wala mooy ñoom dañoo wute ñaari nettal yoo yële mu ne naam akay inda Muslim min hadith Umar waaw nekk na ci fa imaamu muslim ci xadis Seydina Omar mu ne lamma kaana yawmu Xaybar qaalu fulaanun shahiid mooy xadis bii ñu nekk mu ne dëgg la ñëw na ci xadis beneen xadis boo xam ne ci Sahih imaam muslim Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ne keroog bi nga xam ne bésub bésub Xaybar ah, ah, kii dane ah, dañu ne kii diw diw shahiid la diw shahiid la diw shahiid la ah yeneen tubaab yi saa saa ne kallaa mukk man mii gis naa ko safara ah. moom mu ngi safara ndax burda boo xam ne moom la jëloon daal di koy spolier ci màng mi laatu ñu koy séddale mooy mu ne nag fa hada yumkinu tafsiruhu bi kirkira mu ne hadith bii Seydina Omar wax mën nañu ko fiire kirkira waaw bi xilaafi qissati Mid'am mooy que ne hadith bii ak hadith bi ñu gisoon bu Seydina Abdallah ibn Amr bi benn loolu mën nañu ne ñoom moom niroo nañu ne benn lañ waaw lool moom mën nañ ko wax. waaye kanta hadith sayna Abu Hurayra bii di wax Midam noo wute nañu bi xilaafi qissati Midam mu ne ndax loolu fa innaha kanat bi waadil qura ci waadil qura la xewoon mooy xare bi am juste après Xaybar buñ joge Xaybar noonu rek dafa am benn xare ci yoon bi waadil qura mu ne boobu la woon mu ne te kooku bi sahmin air waaw moom benn flèche perdue benn euh, xeej perdue la faatoo talim spolié woon lim jëloon mooy benn mbàjj bu diis sham la mu ne walla di te ki nga xam ne moo koy mayoon yonent bi saa saam comme cadeau ki mayoon say yonent bi saa saam kirkira mooy Hawzir ibn Ali te loolu waxoon nañ ko bi ñuy gis hadis boobu bi xilaafi Midam wuute gi am ndax Midam moom Rifaa moo ko jox Rifaa moo ko may yonent bi saa saam alors que bi ñu gisoon fee moom eh, eh, Hawzir ibn Ali al-Hanafi <laughs> waxoon nañ la ko <laughs> ah, ah ne waxoon la ba ne loolu damay euh, euh, day fàttali ay mbir quoi ah kon loolu kon dañuy xam ne kon ñooñu bokkuñu quoi waaw premièrement ki leen may midam midam du kii mais kii ak hadis bi ñu gisoon bu bu biñ la wax sànk bu deux cent douze bi mu ne ñooñu nag mën nañoo bokk kir moom amaana mooy kii voilà loolu kon loolu al imaamu al xaafidu ibnu hajar al asqalaani rahimahullahu taala ne Euh, loolu la ci wax kon euh, lamma kaana buñ ñëwaatee tuuti lamma kaana yawmu xaybar bi nga xam ne ci la bésub xaybar bésub xaybar mu ngi amoon ci juróom-ñaareelu at septième at septième euh, année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa ci la xewe woon xare la woon xam na du benn bés du ñaari bés waaw njëkk nañoo xare fexe mais juif yi yahuud yi lañ doon di xareel te seen tata yu mag ya essayé nañ ba sonn ay ay fani fan waaye jàllul ba yonent bi alayhi salaam finalement te bokkoon na ñi nga xam ne jotoon nañ ko jiite Seydina Siddiq radiyallahu anhu comme ni nga xam ne yaataloon nañ ko ci siira bi walillahi alhamdu wal minna léegi nag kii ba benn bés mu wax comme niñ gisoon xadiis bi fii ci Riyaadu Saalihiin bi ne la unfiyanna raayata gadan rajulun yuhibbu allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam waaw ne suba de dinaa jox raaya bi drapeau bi góor goo xam ne daa sopp yàlla azza wa jalla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi daal di koy sopp te suba ko mu wone ayna Ali ibn Abi Talib waaw xare boobu nag mooy yawmu Xaybar ndax bés boobu daa am yu ñuy yenn yoo xam dañuy dem gañe ko lañ jot am yonent waaye saa saam am lum ci séddale waaw mais li ëpp ci butin bi daa bàyyi ba lépp jeex mu daal di koy séddale loolu la léegi nag ci la doon wax ne nag bi nga xam ne ci yenn ci asu yooyu ah, ak wala biñ paree rek ñu ne ah diw de shahid la diw shahid la ba ni ñuy romb kii yeneen tamit saa saa am ne mukk déedéet kon dañ ci xame ne kon gravité wu jël loo xam ne moo moo ko waaw shahid faatu ci toolu xale ànd ak yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne mukk kii du shahid parce que daa lan moo tax amu ko parce que daa am loo xam ne moom la jël allah allah gravité wu jël alal joo moomul ju waaw loolu taxawoon nañ ci taxul ni koy kon jarul ñu ci eh, yàggaat te bokk na ci tooñ yi gën a parce que ñoo xam ne dañu dem foo xam ne seen bakkan a seen bakkan dañuy faatu ñii di faatu ñii di amee blessure amoo dara looy def bañ nga xam ne ci lañu kii borom bi muccal la yow ah nga ñëw amoo looy def nga am loo ci jël ba